këne moom de wa tuusilul abda day jokkale day yóbbu al abda njaam bi nga xam ne moo ko làmboota di ko def ilal jinaani ca àjjana yu kawe waaw téere bi nu tudd nga ne ban téere téere bi ñuy jàng ni bi ñuy jéem jàng <laughs> ah masaalikul jinaan way <laughs> yow da ngay dangaa fàtte <laughs> ah? yoon yi sóobu waay yëla yóbbu biir aljana salaatu ala nabi ci gën a <laughs> moo tax mu ne wa tuusilul abda day yóbbu jaam bi ilal jinaani ca aljana ya gadan ëllëg wa tadfa'u te da koy jañ muccal ko protéger ko aar ko anil niiraani ca safara say tàkk ëllëg lii lépp dugg na ci xadiis yi waxoon bii weesu waaw xadiisu mawlaana ibnu Mas'ud bi nekk imaamu Tirmidi mu ne ki gën a ci man yow qiyaam mooy ñëpp ci man lu ñuy julli ci man ku gën a yey yonent ma lay saab est ce que doo sori safara ah kay kenn du la ko gën sori est kooku ki gën a yey yonent ma lay saab bokk ci ñi gën a yey ñi koy gën jege ëllëg foo mu nekk lañuy ne ndax tudd buñ ko doon tudd di julli ci moom ak seen xol seen làmmiñ ak seen lépp gi leen may tar cofeel gu tax ñu koy maggal di topp sunna zahiran wa batinan waaw kooku du la yóbbu ca aljana yu kawe ah, kay kon nag wa tuusilu al abda ila al jinaani gadan wa tadfa'u an an niiraani mu ne wa annaha tunawwiru dhawaahira ala ittifaaqi al qawmi wassaraa'ira mu ne wa annaha ba léegi bokk na ci ngëneelu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam tunawwiru dhawaahira day leeral yi nga xam ne mooy li génn waaw gis nga bitib nit ñi day tax nga amuk leer goo xam ne du leeru xeesal de mu ko du leeru peau claire jamais waaw jamais leer la goo xamante ne boo boo ginee ñuul kuy ñuul ku la gis leer day dégagé ci yow du le boo ginee weex kuy weex te sori salaatu ala nabi kenn du la gën a lëndëm waaw <laughs> la gën a xam ne bu borom bi di def ci yaramu nit leeral biti nit ñi ala ittifaaqil lii nag ci hein dëppoo boroom xam-xam yi boroom xam-xamu suufiya ñoom lañ naa la xaw waxoon nañ la buñ la nee xaw mu tekkiwul ay waa jàmm gën wala waa caaro wala waa Rufisque déedéet déedéet mooy li nga xamante ne nii ah mooy <coughs> boroom xam-xamu suufi yee tax ñuy wax lool xam nga rien que euh, comme que day defar xol te yonent mi aleyhi salaatu waxoon nañu ci xadiis bi nekk ci saxiixay ne mooy xadiisu mawlaana an-Nu'maan ibn Bashir radiyallahu Bashir ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma taalibe la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam baayam ci gone yi la boo tut tànkee la bokkoon baayam muy Bashir an-Nu'maan gisoon nañ innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun moo ko solo moo solo lii baayam tamit saxaaba la woon muy Seydina Bashir la tuddoon ibn Sa'd bi yonent bi alayhi salaam doon wax naan alaa wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu alaa wa hiya al qalb naan alaa waa wii alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna fil jasadi nekk na ci yaramu doomu aadama mudgha benn dogit goo xamante ne nii dogu yàpp woo xam ne idha saluhat wala idha salahat ñaar yi dañ koy wax mooy bu baaxee ba yaram bi yépp ay baax waaye bu yàqoo Eh, yaram bi yëpp yaa bu yàqu mu ne alaa téyegu ngeen ma yëgal leen wa hiya dog goo wële dogu yàpp woo wële al qalbu mooy xol kon que salaatu ala nabi day leeral xol yi foo jaar mu feeñ kon ci zawahir yi ci biti ndax yonent bi saa saa ñu wax ne loolu bu baaxee lépp baax ci biti baax lépp baax voilà moo tax képp koo naan koo dégg mu naan man sama biti baaxul waaye sama xol bii moos ni mu selle kooku li mu wax wute nag ni mu demee waaw walla iyaadu billaah kon mu ne ba léegi bokk na ci li nga xamante ne nii kon day leeral zawahir yi ala ittifaaqil qawmi wasaraira waaye day ak yu nëbbu yi jëf ya jëf biir lépp lay defar salaatu ala nabi du bàyyi dara alayhi salaatu wassalaam waay waaye fal nukthir bis salaati ala nabi al muxtaar muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon nañ bari lu ñuy julli ci moom waay mu ne wa annaha tujibu yawmal haqqi shafaatal muxtaari xayril xalqi mu ne wa annaha bokk na ci ngëneelu salaatu ala nabi ba léegi tujibu day waral yawmal xaq bésub dëgg ba muy yawmal qiyaam shafaatal muxtaari rammuk ka nga xam ne moom la suñu boroom tànn muy xayril xalqi ki gën ci mbindeef fii sallaa julli na wa sallama te sëlmal na ci moom ar rabbu mu ne sallaa wa sallama alayhi rabb wal aali wa mu ne sallaa kon julli na wa sallama te sëlmal na ci moom ar rabbu boroom bi nga xamante ne tabaaraka wa taala naka noonee mu julli ci moom te sëlmal la jullee wal aali ak ci ñoñam yi wa sahbi ak saxaabaam yi radiyallahu anhum wa man yuhibbu képp koo xam ne sopp na ko ah, te nekk ci diineem ji te nekk ci li nga xam ne mooy lislaamam bii tey julli ci moom waaw kon lii nag mooy lii que ne day waxal ràmmuk yonente mi alayhi salaam moom lañ la waxoon ci hadiis Mawlaana Ibn Mas'ud bi al imaam waxoon awla naasi bii ki gën a yey ci man yawmal qiyaam biñ ko laajee mu ne ñu ëpp ci man ñi nga xam ne ñoo ñoo ëpp lu ñuy julli ci man kon mu ngi noonu la mu ne inna alladi xawat min almanaafici huna wa hanna faata jamaal jaamici mu ne nag salaatu ala nabi dëgg-dëgg radiyallahu anhu alayhi salaatu wassalaam inna alladi li nga xam ne xawat min almanaafici lamboo na ko ci ay njariñ julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huna fii ci àddina wa hanna ak yawmal qiyaam fële ñu jëm faata mu daal dinay daal dinay rëcc jamal jaami'i dajale aji dajale bu man di doon mooy ku mën a dajale képp ku la mën a wax ak lu ko mbaal la mën a may ci wàllu fasaaxa ak lu ko mën di ubbeel ci xam-xamu yi nga xam ne mooy kojugu yonent bi alayhi salaatu salaam lépp lu mu la wax ci salaatu ala nabi des na kenn mënu koo peek waaw du waxi kii de mooy képp ku la wax rek mooy am na lu des waaw ndax en géej la boo xamante ne nii day du du du du du du du du du du du du du fer te noo gën a dugg muy gën xóot waaw moo tax mu ne li mu làmboo ci ay njariñ fii wag fa ñu yem moom salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam rëcc na dajale ak aji dajale gu man di mu ne fa kullu man adaamaha fi kulli xiin fa innahu axada bil xablil matiin mu ne fa kullu man adaamaha haa ginnaaw bi ma leen waxee loolu man Bamba radiyallahu anhu fa kullu man képp koo xam ne adaamaha daal dinay dappatoo daal di saxoo ha fii kulli xiin saxoo salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fii kulli xiin ci jamono yu ne waxtoom yu ne minutam yu ne kersam yu ne mu fexe saa bu ci xelam demee te muy concentré wu di fexe xelam di ci dem mu koy def di julli ci làmmiñam ak xolam ay ku saxoo loolu fa innahu waa jooju dëgg-dëgg axada jàpp na bil hablil matin ci buum gu dëgër gi nga xam ne du dog te benn côté ba borom bee ci téye bi mu yoor boo ci téye buum boobu du dog lan fi saama laha <laughs> amul dog dog du ko du ko gaaral kooku du dog léegi nag mu lay wax nag ne la mu lay indil nag boroom xam-xamul islaam bi rawatina sëriñu suufi yi radiyallahu anhum ah yoo xam ne ñoom bind nañu ko ci ci ay salaatu ala nabi yu ñu def ah léegi nag wàll wii moom lay indi mu ne qad sannafa alaxyaaru fiiha kutuba nafisatan wa kulluhum qad sawaba mu ne qad dëgg-dëgg sannafa daal dinay taalif daal di defar de bind al axyaaru taalif nañu al axyaaru ñooy tànn yonent bi alayhi salaam xeetu yonent bi alayhi salaam di boroom xam-xam yu mag yi fiihaa ci salaatu ala nabi radiyallahu anhum ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam bind nañ ci ah, kutuban ay téere nafisatan yoo xam ne yu bari njariñ yu cher am njariñ te bari njariñ wa kulluhum te ñoom ñépp ñoom ñooñu radiyallahu anhum qad sawwaba ku nekk ci ñoom rafetal na ñoom ñépp rafetal nañ te lañu wax ca loolu ca salaatu yañu def